ay jeexee waaw ne wa ma muhammadun illa rasul seydina muhammad suñu borom nee na nekkul illa rasul lu du ndaw yàlla la sallallahu alayhi wa sallam xalat nag jiitu woon na romboon na fi min qablihi lu ko jiitoon ar rusul ay yonent yu yàlla yu woon afa in maata ndax bu faatoo aw qutila wala wala ñu faat ko inqalabtum da ngeen di dellu ala anqubikum seen gannaaw wa man yanqalib ala aqibayhi ku dellu sa gannaaw delluwaat ca kéefër ga nga ba mu la génne woon na nga xam ne fa la yadur allahu shay'a yow loolu du du lor yàlla dara wa sa yajzi llahu shakirin te borom bi xëlséef naa fay ña des di continuer di sant seen borom malgré fitna gii mu leen dal malgré natt bu mag bii mu leen dal ba mu ko jëlee moom seen yonent ci seen biir allah waaw keroog natt boobu mooy bi gën a rëy loo tax keroog lépp salfaañoo waaw wa kaana ukhrisa Usmaanu wa uqbila Faaruqun wa uq'ida laythul buhmi was-simami waaw wa urjifa an-naasu wal ahlaamu zaahilatun lawla al-atiiqu lamaata an-naasu bil ghumami Allahu akbar Allahu akbar Allah innal jamaadaati kaadat minhu saadi'atan fa kayfa man aamanuu billaahi rabbihim Allah Allah mu ne keroog wa kaana uxrisa Usmaan Seydina Usmaan moom dafa muuma ci saase ba xabaar bi ñëwee xam nga ne loolu rëy na yëg ne yonent bi alay saat saam gaañu na moom mu muuma ci saase moom mooy quelque instant yooyu moom manatul woon a wax dafa muuma ci saase waaw mooy momentanément <laughs> manatul a wax Kantaa Seydina Omar Al Farouk moom keroog nee na bi ma déggee Seydina Siddiq ko affaire bi damaa jékki sama tànk yi supporté tuma manatumaa taxaw dama ne kërëb ci suuf waaw rek daanu Allahu akbar moom naan wa uxbila Faaruqun wa uqida laysul buhmi wa simami gayndeg njàlloor ga asadullahi al-ghaalib Ali ibn Abi Taalib Allahu akbar waaw moom moom daa mënatul woon a jóg moom daa mel ni ko paralysé moom Allah wa urjifa naasu nit ñi rëngi rëngi xabaar bi rëngi rëngi leen xol yépp jàq waaw kay manoon nañoo wax balagatil wa balagatil xanaajir waaw gaa yi piit boo xamante ni ñépp rëngi rëngi ndax jaaxle ndax xew-xew bi xalaat yaag salfaañoo wal ahlaamu zaahilatun way way lawlal atiiqu cay burul woon ki yàlla goreel ci aj ci ci sawara muy sayyidna siddiq kononte kon lamaata naasu bil ghumay nit ñi dinañu faatu dinañ eskante wu dinañu maata dinañu faatu ci li nga xamante ne mooy njàqare keroog Allahu akbar waaw Allahu akbar kon nag loolu la mooy musiba gi a rëy gu xeet wi xeet mooy xëcc gu borom bi di xëcc di jëm ki nga xam ne mooy yonent ba mu yónni ci moom Allah te kookee ñi ko dund mooy saxaaba yi te yonent way saa saa waxoon nañu ci beneen xadiis ne ki gina a rëy nattu mooy ki gën topp ki gën niru al moo yonent yi alayhimu salaam fal amsal fal amsal topp ki leen gën niru te ki leen gën niru ñooy saxaaba yi radiyallahu moo tax borom bi teg leen loo xamante ne tegu ko ñeneen ñi ci def nattoo di kerkeraanu lawliyaa yi ku weddi lii laaj ko xayrul anbiya yi la Cheikh Moussa Ka rahimahullahu waxoon waaw waaw waaw idamul ajri day ànd ak idamul balaa waaw borom bi bu la nam bu bu la bëggee proportionnellement da lay teg ay nattu waaw nattu mooy kerkeraani lawliyaa waaw a'zamul eh? balaa ki gën a rëy balaa mooy al anbiya yonent yi ndax ñoo gën a màgg ñoo gën a jege seen borom léegi nag ku ci tegu fal amsal ki leen gin a nuru gën leen a nuru te ñooñu ñooy saxaaba yi ñoo taxit borom bi teg leen lii moom la al imaamul Qurtubi rahimahullahu ta'ala di wax ne thumma innahum yusaabuuna bi mawtihi fa ta'zumu ujuurahum bi zaalik ginnaaw gi borom bi da leen di teg ay nattu jaare ko ci faat gi mu faat seenub yonent te ñu nekk seen biir bu ko defee mu mag rëy payam leen dencal ëllëg iz la musibata ndax amul benn musiba a'zamu bi gën a màgg min faqdil anbiya ci ñàkk ñi nga xam ne ñooy yonent yi alayhimu salaatu wassalaam kon nag fala ajra a'zama min ajri man usiba bi dhalik kon nag amul pay bu gën a màgg ku nit di am ca ka nga xam ne moom la borom bi nattoo loolu la ñu ko gëmoon waaw moo tax yeneen tubaab yi sax saabu waxoon ne ashaabi ashaabi fa wallahi law anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifa allah wal wal hadith fi sahih yeneen tubaab yi saa saa ne maa ngi leen di moytandikuloo sama saxaaba yi sama saxaaba yi wat naa ci yàlla ne bu kenn ci yéen dépensé woon lu toll ni montagne Uhud ci or loo xamante ne da koo def mu sell ngir boroomam montagne Uhud ci or lépp nga joxe ko ngir yàlla yow jote mudd waaw <laughs> waxu la sax saa. saa mooy arbaatu amdaad saa mooy ñeenti mudd yonent bi alayhi salaatu salaam benn bi la la wax saxaaba bu génne lu toll noonu yow nga saraxe keneen ku ñoom saraxe lu toll ne montagne Uhud ci or yow jote woo leen waxuma la loolu sax mudd mais xaaju mudd bi sax jote woo ko allah kon nag al imaamul Qurtubi fa jazaahu llahu xayran wax na dëgg fala ajra amul pay a'zama gu gën a min ajri man usiba bi zalik payu ka nga xam ne moom lañu ñu nattoo ab yonentam génn àddina fekk ñu koy dund te ñooy saxaaba yi ñun ñëpp dañ ñu koo nettali suñu gannaaw la xewee suñu su ba muy xew nekkuñu fi waaw après liñ ñëw summa ginnaaw gi yaxsulu lahum ginnaaw natt boobee ñu muñ des la leen boroom bi tegoon waaw boroom boroom bi noon fa man waman yanqalib ala aqibayhi fala yadurru allaha shay'a waaw waaye wa sa yajzillahu ash-shakirin ash-shakirin ñooy sahabatu rasulillah ña ca des ba faatoo ci la leen boroom bi tegoon yonentam bi tegoon leen ci al mahajjatul bayda layluha ka nahariha xal yoon boulevard bi nga xam ne dafa leer nañ guddi yéeg bëccëg géeyam ndax leer ñoo ñële ah ginnaaw loolu nag musigo thumma yaxsulu lahum ajru at-tamassuki bi shari'atihi ba'da ginnaaw gi ñu ame ci des gi ñu des paye geneen pay ginnaaw musi gi ñu leen musibaal ñu muñ ko wa bashiri saabiriin waaw borom bi nee na bégalal way muñkat yi alladina ida asaabathum musiba qaalu inna lillah wa inna ilayhi raji'un waaw tag leer korog ki leen dëfal ci loolu mooy sayyidina siddiq ak sayyidina mawlana al abbas ibn abdil muttalib radiyallahu anhuma waaw waaw ñoo leen dëfal ëndawaat leen de sinon xel yi jaxasoo na salfa woon ñoo woon na waaw akbar da nit ñi tegati ci beneen musiba gaa yu bari ne dañuy génn ñu doon tuubee nii ne dañuy génn ci diini ji dootuñ joxati zakat mani'u zakat waxoon nañ ne dinañ ci gën ñëw ci xadis boobee xadis Seydina diggante bi nettali mbiru Seydina Abu Bakr ak Seydina Omar bi mu ne day xareek ñi nga xam ne dañu ne dañoo génn ñii tudd ñii ne ñun zakat du ñu ko joxe ñii ne bon ñun daal mooy diine fast food la dañuy tànn lu ñu neex ci la ñuy ne après yi ñu yi moom kenn du ko def Seydina Siddiq ne day xareek ñoom Seydina Omar na mais nan ngay xareek ñoom te dégg yi naa yonent may saat saam mu naan euh, ku seede ne amul benn buur ko dul yàlla euh, te man ndaw yàlla laa kooku kooku xaraamal nañ ko kii Euh, dañ maa digal dañ maa digal ma xareeg nit ñi umirtu an uqaatila an-naas voilà ba ni ñuy seedee ne amul benn buur damañ maa digal may xareeg nit ñi ba ñuy seedee ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ko ci dëggurul yàlla te sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndawam la nan ngay xareeg ñoom mu ne ko wallahi la uqaatilanna man man man man farraqa bayna al-salaati wa az-zakaati wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah waaw wala zakat mu ne xaqul xaqul xaqul maal yonent way saa saam dana illaa bi xaqqihaa wa xisaabuhu ala allah waaw koo këli may bañ a xareel mu ne laa yu seede laa ilaaha illallah ak payooram ak àtteem est ce que dëggu naam dëgguwul borom bi dara warul moom moo warlool ne moo koy àtte inna ilaynaa inna alaynaa xisaabahum summa inna alaynaa iyaaba inna ilaynaa iyaabahum summa inna alaynaa xisaabahum waaw ci ñun borom bi lañ lañ ñépp laa def ni ku nekk ku ku fi jóge ci ci yàlla nga jëm ci man ñépp seenu delluwaay mooy ilallah te bu ñu ñëwee nag moom mi dara warul moo warlul ne keroog dina leen xisaab dina leen àtte bu ñu demee foofu mu àtte leen waaye dana illaa bi xaqi ba mu des ci àqam dana di zakaat ci àqam la bokk loolu insha allah waxoon nañ la dinañ ci ñëw waaw mooy loolu lépp day musibaay musiba ka leen dal indiwaat leen tegaat mbir yi ci raay bi koy nent balay saa saam tegoon masu cee wàcc sax mais ñi ko ci bëggoon a wàcce mu xareek ñoom taxaw këcc muy sayyidina Siddiq afdalu sahaba wa sayyiduhum radiyallahu ardaahum léegi nag mun a ginnaaw gi fa ah, ñu daal di amee ak pay ci tigi mooy gi ñu mooy ci shari'am ginnaawam waaw def nii ñu yaay nga xam ne moom bu fi ko ginneewatul ñu singéem bàyyi singéem bàyyi comme ni mu ñan murtad doon doon def waaw waaw akbar bu ko defee nag fa tatadaafu mu daal di gina a te tegaloo fulandiku al ujur payoor fa ta'zumu mu gën a màgg ar-rahma yërmande gi leen borom bi eh, ëmbal te yim leen bi leen dencal te nammal leen ko mu ne wali hada al imam al qurtubi ba léegi ci al mufhim mu ne looloo tax qaala mu wax sallallahu alayhi wa sallam yonent bi ne hayaati lakum rahma sama dund pour yéen sama xeet yërmande kese la wa mamaati lakum rahma waaye sama génn àddina tamit yërmande la kër ngir yéen waaw loolu mooy côté yërmande gi mu ne mooy côté bi léegi nag mu des côté bi mu ne wa ida araada halakata umma azzabaha wa nabiyuha hay ha fa ahlakaha wa huwa yanzur fa aqarra aynahu bi halakiha hiina kaddabuhu wa asaw amra mu ne moom wa amma imaamul Qurtubi rahimahullah Ah, mu ne wa amma ida ahlakaha qabla bu dee ne nag borom bi daa daa daa alak xeet ba avant yonent bi ali yonent ba di génn àddina alayhi salaatu wa salaam alhamdulillah mu ne fa daalika loolu laa yakunu du ne du nekk illaa lu dul ne li annahum lam yu'minu bi lu dul ne gëmuñu ko waaw dañ koo gëmul waxaala fuuhu te juñoo wuteeg moom wa asaw amra ñu moy ay ndigalam fa ida stamarru ala dalika bu ñu bu ñu bu ñu continuer nag ci loolee min isyaanihim ci mooy giñ koy moy wa tamarrudihim ak seen féttarlu gi ñuy féttarlu ci acte yeeg yónni gi ko yàlla yónni abghadahum nabiyuhum seen yonent da leen di mere fa rubbama daa alayhim léeg-léeg sax mu ñaan leen yàlla ñaan seen kaw musiba dal leen bu ko defee fa ajaaba allahu da'watah borom bi daal di nangu la nga xam ne mooy ñaanam moom yonent ba fa ahlakahum alayhi salaam mu alak leen ba mu leen nag fa aqarra aynahu fihim mu seral xolam bëtam ci ñoom ci alkande gim leen gim leen gim leen kama faala comme ni mu defe bi qawmi nuuhin waa kër saydina wa gayrihi ak ñeneen min al anbiya ci yonent yi alayhim alsalatu wassalaam waaw noonu <laughs> lii fon euh, loolu la imaamul Qurtubi wax Eh, rahimahullahu taala kon boo gisee lii nii moom la lii mooy li am eh, eh, Seydina Nuux alayhi ay ñoñam lool la bi mu laan neen aywa dugg leen ci sama gaal gi gaa yi dañoom ñoo ko doon ba lu nekk ñu wax ñu yàq ko ko neuf cent cinquante ans mu leen di woo gaa di ko bajal mu ne leen aywa gaa yi di ko muy defar daal dañu koy saboote mu ne leen in tasxaru minna fa inna nasxaru minkum kama tasxarun waaw bu ngeen dee nag ñuy saboote waaw bés ñu ñëw <laughs> continuer leen ci seen caaxaan yeeg seen weddi yàlla gi dinañu xëlséef nañ leen a di leen reetaan comme ni ngeen ñuy reetaaneel fa sawfa ta'lamuna di ngeen xam bu keroogee man yatihi adabun yuxzihi wa yaxillu alayhi adabun muqim kan lay rot ci kawam mbugal moo xamante ne moo koy gàcceel waaw kan lay dikkal mbugal moo xam ne da koy gàcceel ba pare mu rot ci kaw mbugal moo xam ne day sax ci moom ba ilaa yawmil qiyaama mooy borom bi day jokkale mbugalu fii ak mbugalu alaaxira waaw moo tax ba affaire yi ñëwee affaire yi <laughs> da leen a ñaan yàlla après gaa yi ba ba ñëwee da leen a faagaagal waaw ba mu ñëwee da leen a faagaagal ñoom ñëpp ñoom ñëpp la faagaagal daal di leen mate ñu daal di alak alku Seydina Nuux gis ay ñoñam ni nga xamante ne noonee la leen borom bi alake ah ci li nga xamante ne nii ñoom ci sababu lañ ko weddi woon Allahu akbar mu ngi noonu <laughs> mu ngi noonu Seydina Huud na ko noonu lu def waaw wa tilka aadun jahadu bi ayati rabbihim wa asaw rusula wattaba'u amra kulli jabbaarin anid waaw mu waa aat ñoom itam noonu lañ fi ne woon ñu ngi noonu rek ñoom dañoo jalgati aayaay seen borom yi mooy ndawam yam ku yónni woon ndax ku mooy benn yonent ñépp nga mooy ñu topp mbiru programme képp koo xamante ni ab despote la ab réeréelu kat la ku féttéerlu waaw wa utbi'u fi hadhihi ad-dunya la'na wa yawm al-qiyamah ala inna 'adan kafaru rabbahum ala bu'dan li 'adin qawmi hud ñu topp nag ñu toppale leen waaw toppale leen ci àddina gi laana mooy sama rëbb mi ma leen rëbb moom laa jokkaleek yawmal qiyam comme niñ doon wax léegi mbugalum fii la jokkaleek mbugalu yawmal qiyam waaw waaw alaa waaw alaa yëg ngeen ma yëgal leen inna aadan gis nga waa aad comme seen tur rek dañoo dépassé les bornes kafaru weddi nañ rabbahum seen borom alaa waaw yooyu alaa yëg nga bondan waaye ab sori ñeel na li aadin qawmi hud waa Aad waa kër gi yonent Yàlla Huud alayhi salaatu wassalaam waaw naka noonu yonent yëpp jàppal benn par benn ñoon la Allahu akbar nii lañ fi nee woon Firawna noonu la noonu tamit la fi nee woon doon kàccor kàccor lu ba Seydina Muusa daal di koy ñaan yàlla waaw ñaan ko yàlla moom Firawna ne ko bu boroom bi naan wa qaala Muusa rabbana innaka aatayta Firawna wa mala'ahu ziinatan wa amwaalan fil hayaati dunya rabbana liyudillu an sabiilik rabbana tmis ala amwaalihim washdud ala quluubihim falaa yu'minuu hattaa yarawul azaabal aliim. Allah <laughs> boroom bi ne ko nag qaala qad ujiibat da'watukumaa fastaqiimaa wala tattabi'anni sabila alladhina la ya'lamun waaw Seydina Muusa li imaam al-Qurtubi wax nii di leeral xadiis bi mooy loolu Firawna mooy bu ñu weddee lim ne wa rubbama daa alayhim léeg-léeg yonent ba ci boppam te ñoom ñii loolu ñoom ñëpp loolu la yonent baay ñaan day dem ba xam ne ñii borom bi defatul ci ñoom baax Seydina Nuux borom bee ko yëgal ne ko innaka lan yu'mina min min qawmika illa man qad aamana gis nga sa ñoom ñii kenn dootu fi gëm lu dul ñu jot a gëm ah moo xam ne mu ne rabbi laa tadar ala al ardi al kaafiriina dayyaaraa innaka in tadarhum yudillu ibaadaka wala yalidu illaa faajiran kaffaaraa Allah woon yàlla ba boroom bi ne ko comme que yaa ñaan léegi defaral gaal bi <laughs> muy defar gaay di ko saboote mu ne dinañ dinañ xool kan lañu war a ree kan la ñuy reetaan ëllëg <laughs> waaw mu ne rabbi sama borom ñaan yàlla ci seen kaw laa tadar bul bàyyi alal ard ci kaw suuf si minal kaafiriina dayyaara bu ci bàyyi kenn alakal ñëpp ndax boo leen fi bàyyee sa jaam yi jot a gëm dañ leen di fexe mbaal nduuy leen fexe leen a sànk waaw te ñoom kéefër ci kaw bu ñu fi newee wala yalidu illaa faajiran kafaara doom yépp xotti nañ pare nañ xotti seen tànk tubéy ne ci lu bon di yar lañ leen di saxal kon kay ñii lépp mooy faajir lay doon parce que kafaara weddi waa koonu yàlla kon borom bi alakal ma jël bul bàyyi suuf si kat borom bi indi mbënd mi mu alak ñépp waaw noo doom ja Seydina Muusa alayhi ne borom bi <laughs> yow de jox nga Firawna ak gàngooram gii taar ak alal boo xamante ne ci dund gu jege gii te gaaw a jeex mbir ni daal alal jooju borom bi daal ñoom doy wuñu ko daral du li yudullu an sabile sànku non seulement ñoom ñu sànku mais di sànkaate nit ñi ci sa yoon bi ñoom daal li leen defal ñu war la cee jaamu sant la ci defuñu mel ni da leen koo defal ngir lii alors que defaroo leen ko ngir lool kon nag borom bi te boobu ba léegi ñu ko Firawna mag mag Haaruna muy continuer alayhima salaatu wa salaam kon rabbana mis ala amwaalihim borom bi alal yi waaw wasdud te taralal ala quluubihim ci seen xol yi waaw falaa yu'minu ñii duñu ko mukk hatta yarawul adaab ba ni nga xam ne noonu la ñuy gisee mbugal mu tar mi nga xam ne moom nga leen doon tëkkoo ñuy bañ borom bi na leen kon nag dangu nañ seenu ñaan coow wooral leen tegu leen li ma leen tegoon bu leen ci jóge te bu leen topp yoonu ñi nga xam ne xamuñu ci lañ leen labale waaw waaw wa jaawazna bi bani israil al bahr fa atba'ahum fir'awn wa junuuduhu baghyan wa 'adwa hatta idha adrakahu al-gharaqu qala la ilaha illa alladhi amanat bihi banu israila wa ana min al-muslimin hmm. ci la bi labale ci meerulu ci gàttal kon nag mbir mi lii la waaw kon lii la yonent yi alayhimu salaatu wassalaam doon jaaral la borom bi doon jaareek ñoom waaw ku ci xeet war a xeet yi yëpp dañ leen a bëggal seen yonent nekk fi waaw waaw moo tax Seydina Luut keroog bi yo eh, eh, borom bi di eh, malaaka yi di ñëw hein ngir alak ay ay ay ñoñam da ne ko dañ ne ko bul bul tiit bul am dara looy jàq waaw ñu ne ko qaalu yaa Luut inna rusulu rabbik lan yasilu ilayka yow kay lenn lañ lay wax te loolu lañu boroom bi digal ñu wax la ko fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layl wala yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu bi qarib Allah oh. ñu ne ko yi Luut ñun sa ndaw yu boroom lañ ñii bëgg defu caay-caayu ngóor jigéen bu lu am dara looy tiit ci suñu mbir ñun ñii ay say ndawu boroom lañ de manuñoo agsi amuñu agsi ci ñun manuñu ko yow kay ci guddi gi génnal nga dem ak say ñoñ ci genn dog ci guddi gi te bu kenn gestu mbugal niñ leen di mbugal seen gannaaw kooku yonent bi yonent boobu yàlla yàlla wanu ko ay ay ay ñañam mu mbugal ko ah kay lu dul sa ndaw sax soxna si nag sa jabar ji moom ci ñoom ndax ci ñoom la yem dina bokk ci ñi alal gis nga ñii seen rendez mooy suba mooy fajar ndax fajar gi jegaw <laughs> waaw falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi allah ci gàttal ñu mbugal leen mooy tout le temps nii la waaw tout le temps nii la waaw tout ñoo def loo xamante ne nii eh, borom bi daal di leen mbugal waaw moo tax bi saa bu soobee rek ñii lay doxale te loolu signe de mbugal la da alkade gu mu nammal xeet yow alak la sab yonent ne fi mooy yow lam la yónni arata moo def la mu war a def waaw hein yonent ba def na la mu war a def kanta xeetam ñi bañ comme que ñoom ñii borom bi xam na ci dogalam bu jiitu ko ne ñii moom du tuub comme li wax Seydina Nuux alayhi salaam ba mu ñaan leen yàlla <laughs> moo tax ñooñu nag la borom bi alak bàyyi fa yonent ba mu dem loolu nag di wone alkane waaw waaw waaw moo tax waa Quraysh borom bi waxoon na leen ko ne yonent ba waxoon na ko yonent ba saa saa ne ñun maroon nañu alak leen eh, sa kanam waaw léegi laata dalaay xew ñooy ñu alak leen ci sa kanam ngay gis waaw wala it ñu daal di leen xaare rek ah wa inna ala an nuriyaka ma la qadirun <laughs> gis nga ñun borom bi wan la yow yonent ma lay saa saa li ñuy tëkkoo sa ñoom ñii ñuy bañ di la gën a weddi ak kañu koo man waaye nag yërmandeem borom bi tabaaraka wa taala ci xeetu yonent ma lay saa saa moo tax alagul xeet wi dëgg la am nañu mu alag ci xeetu yonent ma lay saa saa bi gis ñoo bu jëf de waaw waaw ah man na le euh, euh, war na ko ko mais est que xeet bi la déedéet lenn ci xeet wi loolu bokk la xeet wi de ñooñu duñu xeet bi ñooñu ñooy xuuñu xeet wi waaw xeet boobu nag muy ne day alak mooy xeet bi nga xam ne ñoo ko bañal xeet wi nga xam ne moom lay wax fële ne ida inna allaha ida araada qaala ida araada allah taala rahmata umma loolu mooy xeet bi ko wuyul voilà qabada nabiyaha qablaha waaw def ko faratan moo koy jiitu moo taxoon waxoon waa ansaar waa ansaar leen ana faratukum alal alal xawl maa leen jiitu ca sama mbalka ma di leen xaar muñ leen di ngeen gis asra sama ginnaaw ay jeexital yoo xam ne yu naqari la pour yéen waaye muñ leen hatta taridu alayya ala al-hawd ba ni ngeen di ñëwee ci man ca mbalka ma maa ngi leen fay jiitu toog fa di leen xaar man alayhi salatu wassalam allah wa salafan bayna yadayha waaw moo tax yonent way saa saa fam ne borom bi di ko présenter suñuy jëf lu ci baax mu gërëm lu ci dul lool mu ne allahumma ighfir yàlla yàlla nga jël jéggal allah kooku jiitu wuñu salafan faratan wa salafan bayna yadayha wallah tanta xeet yi mu alak ci lu jiitu hmm? hein ci lu jiitu ñooñu moom defuñ fi dara <laughs> ñooñu <laughs> ñooñu lu ñu liggéey defuñ dara moo tax seen yonent ci boppam da leen di mere waaw waaw da leen di mere ñaan leen yàlla gannaaw ba mu xamee ne ñii nii Euh, du ñu gëm waaw duñu ñu gëm dara dara du ñu ko gëm walla yaazu billaah ñooñ nag ñooy umma bi nga xam ne dañ koo bañal waaw waxoon nañ la xeetu euh, euh, xeet xeetu kii yi xeet yi waxoon nañ la ko waxoon nañ la xeet yi loolu bon fay duñ ci ñëwaat waaw waaw moo tax borom bi moom ah ñun nag lii day wane xeet lii la <coughs> day wone yonent mi alayhi salaam xeetam fa ko boroom bi teg waaw waaw fa ko borom bi teg ba wanu ko li mu leen doon li muy tëkkoo ñi ko weddi ci kanamam teg ko xeet bi ndax weddi ku ko xeet bi weddi waaw wa imma nuriyannaka ba'd alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilaynaa marji'uhum thumma allahu shahidun ala ma yaf'alun borom bi neewoon na ko amaana ñaari yoo mën a am ma wan la ba'd alladhi na'iduhum lenn li ma leen di tëkkoo waaw te loolu am na lu mu ko ci wan ci kuffaaru Quraysh yi bi mu naqee seen bakkan ci ban ba keroog Badar ñu sànni leen ca mbalka ba mu leen di woo par kenn kenn aw natawaffayannaka wala ñu bàyyi ba jël la waaw fa ilayna marji'uhum ñoom nag nga ne fekk laa nga nekkoo fi ñoom ñëpp ci saman la ñuy dellu ginnaaw gi yàlla mooy seede ci li nga xam ne moom la ñuy nekk sa gannaaw ak bi nga fi newee sax ci lu yées waaw waaw akbar wa imma nuriyannaka ba'da allazii na'iduhum aw natawaffayannaka fa innamaa alayka al-balaagu wa alaynaa al-hisaab rom bi neewoon na ko amaana lii lépp nag lu mu doon tëkkoo la xeet bi surtout kuffaar yi ci ñoom ngir ñu moytu ndax bu ñu yaakaar ne la daloon ñee mënuñoo dal waaye grâce à ce à ce prophète là sallallahu alayhi wa sallam ak ngir mëndeem waamee xéewalam borom bi du mu ko defal defal ko xeetam tax lool wanu leen mu ne amaana ma wan la lenn li ma leen di dig wala ñu faat la indi la ci ñun yow daal nu mu ci man di demee fa innama alayka al balagh yow li la war mooy jottalil wa alayna al xisaab kanta atte leen bu ñu génnee àddina ñëw fi man loolu ci man borom bi dara warlul moom la war waaw fasbir inna wa'da allahi haqq fa imma nuriyannaka ba'da alladhi na'iduhum aw natawaffayannaka fa ilayna yurja'un waaw mu ne xam ne digëb sa boroom dëgg la allah ñii yoon mooy mën a am suwaama wan la lenn ci li nga xam ne moom laa leen di dig ndax amul benn yéeféer bu borom bi wan la lépp lépp lum la dig loo fi def lu bon bu lay mbugal xamal ne loolu li gaa yi naan lancement la film bi ñëwagul <laughs> waaw gis nga finaaw na li ko dal ñoo waa kër gay naan wax yi Luut Shuayb bi ñàngam ak nàngam ñépp rabbi alayhimu salaatu wassalaam seen xeet ya Luut ak ñeneen alayhimu salaatu wassalaam loolu lancement la film bi ñëwagul <laughs> te ñu ngi gis début film bi bu baax ci barzax gañ ne mais bu ñu duggee safara wallahi dinañ xam ne hada xaq wal jannatu xaq wan naaru xaq dinañ ko xam keroog waaye nag malheureusement pour ñoom day trop tard kon fasbir muñal digub yàlla dëgg la de fa imma li amaana nag ñu won la yow rasulallah sallallahu alayhi wasallam ba'da alladhi wax nañ la won na ko lenn li waaw nañ Amr ibn Abasa nee na yi dañu koo <laughs> jura a ah, dañoo ale yaboon ko di ko yàq ne waaye ba mu déggee ne annahu qad zahara biram feeñ na Medina mu dem ci moom kon kay borom bi wan na ko lam leen doon dig naq leen ay ñoñam fexe nañ koo faat antuwul <laughs> waaw <laughs> ñu dem ay xare boroom bi def ñu bari ci ñoom ñu faat leen ñu dem jahannama directement mu wan ko ba keroog mu seral bëtam ci keroog Badar ba mu taxaw tiim leen ba mu leen dugalee ca mbalkama di leen woo par kenn kenn yaa Utbata bna Rabi'a yaa Shaybata bna Rabi'a yaa Abaa Jahl bna Hishaam tudd tudd tudd tudd tudd hal wajadtum maa wa'adakum rabbukum haqqan faqad wajadtu maa wa'adanii rabbii haqqan Allah mu ne leen tudd seeni tur ne leen yéen ñii est-ce que jote ngeen daj ngeen la leen seen boroom ah daldi di woon dikk ah, muy dëgg ah man de li ma saa boroom digoon man Seydina Muhammad sallallahu ah, man de fekk naa ko muy dëgg waaw Allahu akbar kon nag mu ngi noonu mu seral seen bët ci ñii nga xam ne lépp lu yàqu ñoo ko yàq ñaata nit lañ mbaal ci riir gi ñu nekk bañal ko ba tax nit ñoo xam ne faatu nag toppoon leen doon dégg seeni waaw ak seeni noo seeni wa noo ak seeni noo wii looloo tax ñu sànku ñoo ngi nii Allahu akbar borom bi seral bëtam ci seen kaw waaye lool benn partie la ci xeet bi waaye du xeet bi yépp Allah <laughs> mu ngi noonu kon insha allahu taala kon yaakaar rëy na waaw ba borom bi defee ñun mu jël suñu yonent ci suñu biir xeetu rasulullah alayhi afdalu salatu wassalam ba pare borom bi xéewaluñu lim fi bàyyi woon même bu dee mataluñu ñu ciy jéem a nekk xéewal féetewu ko kaw waaw bu ko defee loolu lépp nekk ay ay ay pay yu yu yu yuy fulandiku yal nañu ci borom bi saxal yal na ci borom bi jël suñu ruux dekkil ñu ma al habibul alayhi afdalu salaati wassalaam kon ci kaw noonu ci la ñu jeexalee buntu bi yaatu na te am na solo lool ndax mooy ar-rajaa yaakaar lépp yaakaar la waaw xawfu baax na rajaa baax na waaye nag rajaa ngay ngay ngay ngay kaw idil mamaatu yaqrubu bu faatu di jege li Cheikh Ahmadul Xadim doon mais comme que xamoo faatu kan lay jege mooy kon saa ne waaw laafu rajaa bi moo war a kaw allah waaye nag bul fàtte xawfu gi ragal gi waaw ndax noonu la la borom bi bëggee gis yow jaam bi kon nag yal nañu borom bi daal euh, lépp loo xam ne moom la gërëm gis ñu ci yal nañu ca fekk lépp loo xam ne gërëmul gis ñu ci ak gise ci suñu xol noonee yal na bu na euh, bu mu ci gis suñu trace amin yal nañu ko borom bi defal bii di ñëw insha allah ñu daal di gis chapitre bu cinquante deux ah buntu numéro cinquante deux wala garab numéro juróom fukk ak ñaar